Euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah euh, di leen ndokkeel ci weeru koor gi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala euh, nii nga xam ne ñu ngi koy waaj a jeexal yal na def lépp luñ ci def mu nangu ko te fulundiko tam yool bi mu defal ko képp ku naan ku masa wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tamu defal ko tamit ñi nga xam ne ci biir koor gi lañu wàññeeku yal na boroom bi daal di leen yërëm taxawu seen ginnaaw boole ci ñi nga xam ne ñoom lay jéggal boole nee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na lépp xam ne lu nit di ragal ci bàmmeel yàlla na bu ñu ko gis yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy jot seeni téere ci seen loxo ndeejoor nga xam ne dañuy dugg daanaka aljinaanul ula ci loo xam ne ak caytu du ci am wa ma zalika bi aziz di ñaanalit mbooleen jullit ñi di ñaan borom bi daal di leen saxal ci li nga xamante ni moom la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi nga xam ne loolu mooy suñu salut mooy li nga xamante ne nii looloo tax mu binduñu ngir ñu jaamu ko moom borom bi tabaraka wa taala di sant ñëpp tamit ak ñuy organiser conférence bi daayira bi ak mbokki soppe yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxee def yal na boroom bi def ne bu nekk suñu bu mujj mu nekk loo xam ne li wajihi alkarim ngir boppam kese lay doon leneen bañ cee ci kaw noonu incha allahu taala tey kon incha allah ñu gis comme niñ ko baaxe woon di def lenn ci ay aaya yu nekk ci alquran tey ñu tànnoon ngir fàttaliwante ci suuratu luqmaan muy seydina luqmaan alxakim alayhi salaam liñ ciy jël nag mooy fi nga xam ne verset douze bi ba verset dix-neuf fi nga xam ne ci la suñu boroom tabaraka wa taala di ñu nettalee moom seydina luqmaan ak ndénkaane yu am solo yi nga xam ne moom la doon def doom mu nekk loo xam ne jullit bu ne da koo soxla eh, ci waxtu wu ne ci bërëb bu ne waaye it rawatina ñun ñii suñu jamono yi suñu boroom tabaraka wa taala di tàmbali mu wax baada audu billahi min alsheytani arrajim ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها وإن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم aaya yooyu lañ war a gis incha allahu taala suñu boroom tabaraka wa taala kon mu ñuy nettali nettalib Seydina Luqmaan mu ne walaqad aataynaa Luqmaan al xikma mu ne dëgg-dëgg ñun borom bi tabaaraka wa taala joxoon nañ suñu jaam bi ñu doon wax luqmaan alxikmata muy xam-xam bi nga xam ne ci kojug borom bi la waaw anishkur lillah bi ma ko joxee nag ma ne ko santal na nga sant sa borom ci xéewal gi mu la defal wa man yashkur te képp koo xam ne mu ngi sant xéewal yi ko borom bi defal na xam ne fa innama yashkuru li nafsi mooy moom cant gi résultat yi cay jóge ci moom lay dellu moom jaam bii sant yàlla cant gi yokkul yàlla azza wa jalla te wàññiwu waaye yow mii sant yow lay yokk moo taxoon wala in la in shakartum la azidannakum mu ne woon la in shakartum waat naa ne bu ngeen sante la azidannakum dinaa leen yokk kon cant gi waman yashkur képp ku sant na xam ne fa innama yashkuru li nafsi waaw lay xéewal ci cant ga résultat ya fruit yañ cay yaakaar lool ci moom lay dellu fa innama yashkuru li nafsi na xam ne boppam lay la ko defal waman kafar képp nag koo xam ne borom bi danaa def ay xéewal nga weddi suul jëf bañ koo faale bañ koo sant na nga xam ne fa inna allaha ganiyun xamid na nga xam ne borom bi tabaraka wa taala mooy ci doylu alxamid mooy ci sant te tamit moom la lépp ak ku sant kon lii mooy aaya bu njëkk bi Seydina Luqmaan moom lañu suñu borom ne moom la jox alxikma Ah, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah mu am ñi ëpp ci ñoom ñu ne moom ah, nekkuloon yonent ñu jële ci ñenn ñoo xam ne ñu ndaw la te sax yenn nettali ca koy nettali a ah, dese naa dëgër te ne moom yonent la woon waaye ëpp dañ ne nit la woon koo xam ne boroom bi moo ko tànn def ci moom lim def ci moom te tudd ko fii waaye nag nekkul woon yonent alayhi salaam Seydina Luqman moom suñu borom ne dama koo jox alxikma alxikma muy la sagesse tekkiwul la sagesse grecque wala la sagesse bi nga xam ne mooy bi ñu xam wala wax ju rafet kese ay wax yoo xam ne de leen tudd yàlla de leen jaamu yàlla de leen baax de leen laayib leen biir de du loolu lool ginnaa kawe lool ay xam-xam la yoo xam ne borom bi da koy sottil ki nga xamante ni moo jël léppam daal di koy wéeg moo xam ne borom bi kese mooy léppam borom bi mooy sotti ci xolam façon xam-xam yoo xamante ne nii du ay jàngi téere wala ay kayit ñoo la koy may en dehors li nga xamante ne mooy bien sûr li borom bi wàcce ak li yonent yi alayhi musa sam wàcce borom bi moo leen ci xamal ay xam-xam yoo xamante ne nii sell seen kell te moo ko may muy al ilmun laduni boo xam ne ci borom bi la tukkee muy jaar ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy séddale biir yi comme ni mu ne inna allaha huwa al mu'ti wa ana al qasim wa ana abul qasim wa sallam mu ne inna allaha buur yàlla huwa al yor na xam ne allahu azza wa jalla mooy ki ko joxe mooy ki la ko jox waaye borom bi ci nam mu nam mam bu jiitu te mooy dogal lu ko neex wala mu aqiba li xukm te kenn du ne lu tax borom bi nga dogale lool moo def ne amul lenn luy tukkee ci moom di dem ci mbindeef mbindeef xatta al ashjar garab yi malaaka yi mbindeef nit lépp loo xam ne am na lu loo xam ne borom bi luy luy ci moom di ñëw ci loolu le fokk mu jaar ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax mu ne wa man maay ki nga xam ne maa taxaw temm di séddale al qaasim mooy dafa nekk ci tur boo xamante ne nii da da ciy ne ko def saa su ne waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu nekkul ne dafa feeñ jamono door a commencé di séddale wala maa ngi doon ñëw buñ jóge woon xare wala yi ñu doon jëlee di ko andil bu koy séddale du loolu du loolu kese déedéet bu doon loolu bu wax alqaasim noonu non wa ana alqaasim wa ana abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam façon xam-xam yooyu nag ci géeju yonent bi alayhi salaatu salaam ko borom bi di tibbale ku ko neex ndax sell boo sell dem ci sa borom doo ko bokkaaleeg dara nga xam ne. suñu borom xool la nga xam ne moo gën ci yow ak li mu nam ci yow daal di le ciy jox ci loolu xam-xam yooyu ci la jox Seydina Luqmaan loolu la naan alxikma te moom la doon wax ne képp ko xam ne jox nañ ko alxikma kooku jox nañ ko yiw bu rëy rëy rëy rëy waaw kooku jox nañ ko yiw bu rëy rëy rëy moo te loolu ci la yonent bi alayhi salaam doon woote moo taxoon mu ne koon udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana waaw mooy woote jëme ci sa borom sa yoonu borom di ko jaare ci xam-xam yooyu mu la defal nga xam ne yow la def ne ci yow lay jóge di dem ci ñeneen jaareel ci yooyu nga xamante ne nii mooy voie yi muy jaar ngir mën a yéen ni leen ci yoon wal maw'izatil hasana ak waaraate bu rafet Seydina euh, Luqman alayhi salaam loolu lu mel noonu la ko borom bi defal mu ne ko kon walaqad aataynaa luqmaana al xikma bi ko ko joxee nag mu ne ko anishkur lillah mooy xéewalu borom mu dafa am nag obligation de cant moo tax nit ki manu defa defa def ba matal li nga xam ne mooy li tax borom bi bind ko manu ko parce que rien que mu amal ko ni'matul ijaad xéewalu amal ko moom ci boppam génne ko ci ñàkk am dugal ko ci monde de am loolu kese nit ki manu la sant boobu waaye nag borom bi ci boppam moo ne sant leen ndaw ndaw moom huwal karim mooy ki tedd mooy du li ngay indi moo ko amal solo intention bi xol bi nga xam ne li ne ci xol bi yëngal la même bu dee ñun ñëpp xam nañ ne bidaatuna musja suñu gafaka dafa fëkk dara newu ci daanaka li ci ne amul valeur waaw li ci ne amul valeur buñ ko mën a peser waaye suñu borom xoolul lool waaw inna allah suñu borom yonent bi alayhi salaatu salaam nee na li muy xool xoolul seen yaram yeeg seen yére yeeg seen yooyu waaye li nekk ci seen xol yi loolu lay xool. loolu nag di pousser nit loolu la borom bi soxna ci moom sino wa maa qadarullah xaqa qadri nit ñi nattuñu seen borom dëgg-dëgg nañu ko waroon a natte ak nañu ko waroon a fonk ak naga xam ne noonu lañ ko waroon a jaam kon nag xéewal googu mu ko defal mu ne ko kon anishkur lillah waaw defaluloo ko nit ki yow doomu aadama xéewal bu la borom bi defal loo loo xam ne gëneel la bu sa moroomu nit amul danga am ko borom bi defalu la ko ngir bu dee pouvoir nga ciy toj bopp nit ñi wala bu dee xam-xam nga ciy jaay nit ñi kilisa yi ni jaam lañu war a doon déedéet anishkur lillah moo tax Seydina Souleymane alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la doon wax kan moo may indil arsu balqiis muy turunam boobale radiyallahu anha bi nga xam ne ci ko mujjee indi ci tarfatan ay bi mu ko xoolee dane lii de mbir la moo xam ne borom bee ma ko defal li yabluwani a ashkur am ak ndax damay natt xool ndax damay sant wala boog damay suul jëf ma bañ a sant xéewal ji mu ma defal waaw te kat ka ko def jëlewu ko lu dul ci moom ndax borom bi ci moom moom la jaarale waaye mu bàyyi kenn ci taalibeem yi seeñal loolu waaw ku xamul nag jàpp ne kon de waa ji amaana dëggate yoo li muy am mu ngi ko doon jaarale ci yonent Seydina euh, Souleymane alayhi salaatu wassalaam kon anishkur lillah ngir nga sant ci sa borom la waaw kon ñun loolu borom bi xamal bu dee masala diine boo xam boo xamul woon xam nga ngir lan la anishkur lillah xanaa njàpp sax njàpp bi ko borom bi di wax bi bi muy jeexal sax aaya aaya yi aayatu maa idam dana ngir ngeen di sant ngir ngeen di sant nga gis kon muy yoonu l'islam mooy tariqatu sukri muy yoonu li nga xam ne sant ak sant la gu désintérêt goo xam ne mbindeef mi xaaru ci leneen du ko def di xaar leneen boo naa ko def ngir retour sur investissement déedéet moom day xam ne daa war a sant ba ni mu fiy jóge ni mu fiy jóge te lu ko sant xam ne wa maa qadarullah xaqa qadri dëgg nattuñu xam ne noonu lañ ko waroon a sant noonu lañ ko waroon a jàmm mu ko man yashkur fa innama yashkuru li nafsi yëpp ku koy sant mooy résultat bi li ñoo xam sànq ci yow lay dem waaw moo taxoon mu ne fàttali woon nañ ko léegi ku ma sant la in shakartum la azidannakum wat naa ne bu ngeen ma sante wat naa ne dinaa leen yokk bu dee borom bi def na def defal xéewalu xam-xam waaye nag mu des ci biir dinañu wan moom xam-xam yooyu ko borom bi jox loolu nga xam ne moom la ko ràññeewe moom Seydina Luqman dinañu wan naka la ci sant gi ko borom bi ne dama la koo defal ngir nga sant dinañu wan kon ndeke xéewal bokk ku nan ngay sant waaw nan ngay sant mu ne nag wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid képp nag koo xam ne dafa suul jëf borom bi defal la ko comme ni Qaaruun def moom borom bi defal ko xéewalu ay alal moom mu jàpp ne mbiru boppam la mooy ak man lijjanti xaalisam moo ko may innama zalika mu ne lii nii ngeen gis yéen yéen les pauvres mooy gaay ku am rek ñu commencé ku nekk bëgg a nekk koo xam ne sa conseiller waaw naan ay ahsin kama ahsanal naasu ilayka yooyu ngeen di wax xam leen ne lii nii dama koo am dama ko am après de dur labeur ay yu yu métti laa def waaw moom delloowul santul boroom waaw mu ne maa ngi ko jële ci loo xam ne ci lu nekk ci man man ci sama bopp xaaruñu maa mën a lijjanti xaalis moo tax gis nañ ne ko borom bi def loolu gisoon nañ ko fi ci am na Ramadan boo xam ne loolu lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna kooku sant dafa suul jëf ah ba mu suulee jëf am na lu ko ci fekk waaw fa inna allaha ganiyyun hamid borom bi mooy ci doylu bu doon asamaan ak suuf yépp dañoo mànkoo woon di ko sant yokkuñu ko dara waaye bu ñu mànkoo woon weddi ko wàññiwu ko dara ndax moom wóol xen yi mooy ki nga xam ne woo moo woomal soxlaalul kenn lenn dara waaw moo tax ak nekk-nekkam dafa nekk loo xam ne lu manu la ñàkk la te soxlawul keneen ngir nekk waaw mooy ki nga xam ne mooy ki sant mooy ki sant waaye moom la lépp même xataa kaafir bi moom la ay cëram di sant même bu dee moom xamul léegi nag mu ñuy wax di ñu leeral loolu nga xam ne moom la Seydina Luqman alayhi salaam ne ko léegi dama laa jox lii ngir nga sant waaw dama la koo jox ngir nga sant ma léegi mu ñuy wan naka la ñuy sante borom bi ci loolu muy nit koo xam ne borom bi defal na ko yàkkal na ko ci ndabi xam-xam kooku nan lay sant yam ci xam-xamam bopp moom la ñuy leeral ni mu ne wa id qaala luqmaanu libni wa huwa yaay yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim mu commencé sant gi am na xam-xam bi ko borom bi to fan lay tàmbalee ci mbedd mi kalla déedéet wa aati dal qurba xaqa suñu waroon dane wa aati joxal dal qurba ñi la jege waaye jege ñaale xaqa ki la jege jox ko àqam bala ngaa jàll feneen waaw moo tax xatta salaatu wasalaam bi muy tàmbali di woote lan la ko suñu borom wax wa andir ashirataka al aqrabin wa andir xubbal neewu ko rek commencé woote demal Taif déedéet commencé woote demal Yathrib temps yooyu déedéet demal ila Qaysara ila Kisra noonu wax ko loole wa anzir ashirataka al aqrabin waaw xubbal ashirataka sa famille al aqrabin nii la gën a moo tax mu dajale woon mu dajale leen wax ak ñoom ci njekk pare ñoo dajale ñi nga xam ne ñooy tamit ñi ko gën a jege ci waa Quraysh woo leen ca Safa comme ni mu kon Seydina Lukman war ñu ne borom nit ki bu amee xam-xam bu borom bi jox buy tàmbali nag tàmbali fi nga xam ne mooy fi mu ko gën a jege waaw mooy société tamit doo ko defar tàmbalee ci kaw déedéet ci suuf ngeen di tàmbalee yéeg garab buy sax garab buy sax. ci suuf lay jóge di pousser par ndànk di yéeg ci kaw loolu suñu borom dañu ci wanaale tamit kene nit ki buy defaru wala moom mu defaru borom bi alhamdulilah defar na ko muy defar na tàmbalee moom fu ko gën a jege bi yéeg branche yi waaw sinon ak sàmba àllaar lay bo di woo ñi ñële te yow sa ñi la jege nekk ci réer loolu bokkul ci xikma te moom borom bi da koo jox moo tax mu tàmbale wan na ne kon xam-xam lu baax boo ko yoree di ci woote te fekk ñi ngay woo ñu ki ci gréer xanaa dooma ne da leen di bàyyi ñuy lakk yow nga dem gi seeti ñeneen waaw ndax nit ñi noonu lañ noonu lañ nag boo ko defee lan la ñuy wax boo ko defee dañ naan bu lu baax la mu tàmbalee ci boppam loolu nit a mel alquran li nga xam ne moom lañu leeral jàngal ñu ko mooy lii wa aatidal qurba xaqa wa andir achirataka al aqrabin te yëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam la doon wax waaye ñëpp ñi nga xamante ne ñooy ñi ko gëm tabaan ci ginnaaw ñu topp ko ci loolu kon Seydina Luqmaan di tàmbale di ñu won cant googu lañ koy defe waaw mu ne wa id qaala luqmaanu libni fàttalikul yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keroog bi Seydina Luqman di wax doom ji di ko yee di ko conseiller di ko woo lépp ni yii doomam waaw nga xam ne ci di bitaatul mari ci nit ci la la la jóge mu tàmbalee ci moom wa huwa yaidu fekk mu ngi koy waar nekkul koo xam ne di ko gàcceel am na ñoo xam ne dañuy gàcceelaat ba pare bëgg koo tudd gars yi ñoo bëggul ku leen gars yi dëgg alors que moom parce que dafa jaarewul mbir mi bil xikmati wal mawizati al xasan jaarewu ko foofu waaw bëgg a ñëw sa mag xam ne day meesu jigéen la boo bëggee ñëw bëgg ko ne waaye jaay ko affaire maana day gis boppam day gis boppam parce que yow takkoo woog aadaab yi war muy aadaabu ak daaw muy yi nga xam ne tegginu woote jëmee ci yàlla azza wa jalla yow lamboo wooku ba pare di ko woowee noonu naan seen bon yi ngeen nekkee xamu ngeen dara mat yi ngeen doon tollu nii xamu am daanaka mën a ku mën a am njaboot tam sangu set sax xamu ngeen ko seen mees yi na leen yëg ne bu ngeen ko bàyyi woon safara ngeen jëm wala iyaazu billah boo ko waxee nit doomu aadama nit ko bindi loolu na ko boroom bi mooñe mooy day tekki day gis boppam danaan waaye yow yaay kan ak yu mel noonu bu ko defee tactique la bu Iblis di teg ngir nga bañ a accéder ci moom day fexe yow ba doo xam ni nga war a wootee ndax royoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu réussir lool xam nga ne yow de toute façon yow moom doo jariñ kenn de toute façon yow defaroo ko ku mel noonu mooy yow ci sa bopp moom bu yaboo na la sa boppu doy alayka nafsik na sa bopp doy parce que ku mel noonu yow wéragoo waaw jarak nga ba pare ne da ngay fajaat man da nekk yow da ngaa alité yaa ngi sablal tëdd mënoo bouger ndax feebar ñu ne la malade ngee ku la tane di dox nga ne damay jóg faj ko man da nekk bu boobaa yow alayka bi nafsik yow toppatoo sa boppu fexeel ut solution ngir nga wér yow moo tax woo woo yaay fekk doom ji li muy nekk doom doom ko eh viens ici déglul bu baax ce que je vais te la wax laa tashrik billahi attention de boo fi bokkaale yàlla di nga xamal non wax ko lool yaay fekk da waar ci kàddu yu yu yu taw ne ko yaa bu nay xoolal yaa bu nay eh yow sama si ndoom gis nga booy woote da ngay di ndax moom lu mu dugg rafetal ko comme li yonent bi alayhi salaatu waaye contraire lu mu dugg rek ñaawal waaw mooy da ngay ci dal ak ndànk xatta Firawn Firawn a mel yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom tabaaraka wa taala bi muy wax Seydina Muusa ak Seydina Haaruun alayhima salaatu wassalaam idhabaa ila firawna innahu taghaa fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yaxsha firawna menn mi ñëpp xam ak mbonteem gi mu doon def ci kaw suuf dem ba ne nit ñi maa alimtu lakum min ilaahin ghayri xamaluma leen beneen yàlla bu ngeen war a jaabu ku dul man mii di firawna ana rabbukumul aala ki ko wax ki ne man maay seen borom bi dina mag dina kawe ndax xamoon na ne moom kese newu fa ñoom position ñu fi Osiris Oman Ra ak ñoom ñett ñi ci des kon xam na ne moom kese man la ne man kese la waaw mooy parce que bi mu naan naan maa alimtu lakum min ilahin xayri mooy ñiy dund man maa fi représenté yàllay Égypte yi di yàllay monde bi te man maa fi nekkoon man Firawn maa ajibtu lakum min ilahin ghayr xamaluma leen te permettre ma leen ngeen di jéem a xam ku yàlla ku dut man yi nga xam ne yeneen yàlla yi fi mas a jaar yëpp maa leen représenté man Firaaw kooku noonu la suñu borom ne Seydina Musa alayhi salaatu wa ila Firaaw dem leen ci ki nga xam ne mooy kàccoor bi ñu naan Firaaw na innahu tawa ne leen moom nag na de beew na ci kaw suuf waaw fa quulaa lahu bu ngeen demee nag na ngeen ko wax qawlan layyin wax joo xam ne ah wax ju duulay wax ju teey waaw amaana bu ngeen defee loolu mu fàttale xam ne kat ah lahu rabb am na boroom te ñii nii maamam yi doon nekk du tus amaana mu fàttale ku lool xam ne ñii ñu doon woowee dañ tudd leen fi ñoom amoon raa yii ak yooyu soit ñoom ñoo ko jàppee ay yàlla wala bu doon ñu existé leen tey nekkatuñu yàlla joo xam ne nag dañuy jekki dootuñu ko gis ndax ñu naan bàmmee na nga xanaa bu fàttale koo xam ne lii manu la nekk yàlla fa amaana seen waaraate wu nooy woowu te dal tax mu daal di ragal boroom kon noonu la ñuy woowe noonu la ñuy woote noonu la yeneen bi alayhi salaatu salaam noonu la ñu jàng keroog bi ñuy wax noon biko ko suñu borom ne wa anzir ashiratak al aqrabin mu wan ñu méthode bu bu bu boo xam ne amul méthode bu ko féete kaw ci woote bi mu woowee waa Quraysh waa banu Adi banu Abdul waa banu Abdul Muttalib ñëpp ñu ñëw ñëwul rek wax ak ñoom directement da leen ne est-ce que bu ma leen xabaare woon ne am na ay noon yuy jóge ci ginnaaw montagne bi bëgg a songu si suñu dëkk bii di Quraysh di Makk zaadahallahu tashrifan wa takriman est ce que di ngeen ma gëm ñoom dañoo ko waxal seen bopp ñu ko bala bañ laa gëm ma jarrab na alayka kadiba waaw paa yëpp waaw Quraysh yi waaw ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahlin wax kenn saxalu leen suñ ko leen wax leen ñu ne ko balaa maa kay bañ laa gëm ba duñ la gëm maa jarab naa alayka kadiba parce que yow expérimenté wuñ ci yow wax bi amul mooy masuñu laa xame ngay wax mu demewul noon te loo wax bu bu dee lu ñëwagul la na nga ko waxe bu jamono ya ñëwee noonu lay xew lu xew lool ngay wax doo ci yokk doo ci wàññi comme que ñoo ko wax ki nga xam ne moom yéen ni ngeen ko xamal yépp ci wax lu dul dëgg seen diggante nit seen diggante mbiru nit ñi est-ce que dina bàyyi ñoon foo xam ne ci ñooñu du fa wax lu dul dëgg dem ci borom bi dina kawe azza wa jalla di ko waxam lu dëgg loolu am xel nangu mu ne leen nag ah comme que noonu la man nag ndawu yàlla la waaw ndawu yàlla moo ma yónni ci yéen waaw mu ngi noonu sama kanam nag sama diggante mooy ku weddi nag ah am na mbugal mu borom bi mu tar boo xam ne moom la ne ñi gëmul loolu ji waaw kon loolu mooy mooy yoon wi wa huwa ya'iz kon Seydina Luqman di waar réprimandé wul doom ji am na ci mufassiruna yi rahmatullahi alayhi ñu ne doom ji moom gëmul woon waaye da ko waar ba ngeen ñi nga xam ne ci lay gëm loolu am na ñu koy wax ci ñoom waaye gis nga mooy ne wa waaw mooy da ko doon waar waaw di ko fàttali boroomam ne ko yaa bunayya eh sama ndoom eh sama ndoom nga xam ne wane cofeel gi ak jege gu mu ko jege commencé na ci li nga xam ne moo ëpp solo ci éducation fi parents yu bari ratee mooy fii waaw Seydina Luqman alayhi alayhi salaam dañuy jàngal fii suñu borom bi ñu jàngal à travers moom lim ko wan ak li nga xam ne moom la ko may ci xam-xam mu transmettre ko doom ji mu ngi ñu ciy jàngal ñun nan lañu war a yare suñuy doom ndax alquran ci la suñu njub ne waaw fiihi shifa li ñu dal feebar yi ñu nekke li koy faj ci téere bii la ne waaw kon nag nañ déglu bu baax ni nga xam ne noonu la ñuy yare gone mu ne li ëpp solo loo xam ne moom la nit nit ku mën di doon parce que léegi lañ naan mag parce que bon dañoo rate ñu bari ci ñun dañoo rate suñu ndaw mooy li ñu waroon a xam biñ newee gone daanaka xamuñu ko léegi bu nekkee nag waaye loolu du am gis nga li am solo mooy nga xam ne man ma ma ma xam man def diagnostic sama bopp xam ne man ah man ndekete xaw ma dara li ma war yi gën a beebaa ci beebaa ci diine ci xaw loolu constat bu baax waaw léegi boo xamee loolu loolu rek doyul parce que loolu doyul laa yegg fii loolu tey c'est sûr parce que mënoo nekk a 2012 nga yow nga defoon constat boobu muy diagnostic bu baax. détecté nga sa boppu yow li nga xam ne mooy de toute façon sa njàpp da ngay waaru sa julli da ngay waaru moom daal lépp lu la war yi war yi daanaka da ngay waaru ba pour waxe ko nu mu gën a rafet man manuma toog 2012 ba 2021 may def même constat bi fuñ ma fekk ma naan man xaw ma dara déedéet lool lool lool jariñu dara mooy bu ma constaté man nii mel léegi nag damay fexe ngir mën a avancer waaw moo tax nekk mag di door a jàng loolu du xaste am na ñoo xam ne ay borom xam-xam yoo xam ne doon lañ commencé ah ñoo xam ne de bi ñu tàmbalee jàng léegi bokk ci boroom xam-xamu xadis yi borom xam-xamu usul yu mag yi ñoom imaam al-Qaffal kay xanaa dégg ngeen ko ku ku xaw a yër tuuti ci xam-xam rawatina côté usul dégg nga mais moom bi muy tàmbali mag la woon te léegi référence moo tax loolu du xaste lii xaste kay mooy bi nga nekkee gone jàll na dara nga nekk mag dara wala nga li pire mooy li ñu wax nga def constat bi ba pare nara deewe ci constat boobu te doo ut remède boo xam ne mooy faj sa jàngoro jooju nga xam ne leer na la mu ngi ci yow te loolu la la sa borom di laaj ëllëg du la laaj leneen kon mu tàmbalee fi nga xam ne foofu lu ñëpp war a tàmbale ku fa tàmbalewul euh, bul sonal sa bopp mooy lan mu ne yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim mu ne ko yow sama ndow kaay ma wax ak yow eh, laa tushrik billah bul bokkaaleeg yàlla dara inna shirka yëgal na gis nga l'associationnisme boole yàlla dara wala loo xam ne àqu yàlla kese la nga bëgg cee rax nit wala nga jox ko keneen loolu la zulmun wat naa ne ak tooñ la azimun bu màgg màgg màgg mooy tooñ gi gën a màgg parce que loo jël jox mbir lépp loo xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala lay moom kese la yell moom la moo ko yelloo koo ko jox ku ne rek loolu ak tooñ la tudd te mooy tooñ gi dina màgg waaw kon mu tàmbalee fan tawxid lii mooy tawxid moom lañuy wax ci jargon léegi euh, ilmul kalaam ak yeneen ak tawxid yooyu mooy lii al fiqhul akbar mooy lii mooy lii la tàmbalee yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam lii lañ tàmbalee seen seen seen seeni ñoom inna arsalna nuuhan ila qawmi an andir qawmak min qabli an yatiyahum adabun alim waaw lan la wax bi mu leen di wax ngeen topp an ibudu llaha wattaquuhu wa atiiun bi ko suñu borom yónnee Seydina Nuux alayhi salaatu wasalaam ci nitam mu xamal leen d'abord parce que daa am loo xam ne préalable bu amul mooy moom mënuñu ko mooy moom ci boppam nit ñi jàpp ne moom yàllaa ko yónni parce que bu dee gëmul ne yàllaa ko yónni mooy message bi mënul a jàll parce que dañaan benn mythomane abuñ mais moo tax mu ne man nii inni lakum nadhirun xuppaatekat laa mu biin bu leer léegi nag lan la ma sama borom moomu wax ma wax leen ani abudullah ngeen jaamu ki nga xam ne moom mooy Allah subhanahu wa taala wattaquhu te da ngeen ko ragal nag ku ko jaamuwul di di topp ay ndigalam bàyyi ay cereem ah am na mbugal mu tarde wa atiun ngeen topp ma parce que manu ngeen a xam seen borom lu dul ngeen jaar ci man min boole giin yonent bu ne loolu moo taxoon moo woote ne man jaar leen parce que borom bi ñooñu la def buntu bi nga xam ne pour xeetu woowu ngir mën a agsi ci yàlla ci moom la ñuy jaar waaw ginnaaw loolu lépp nag moom la yonent yëpp alayhi salaatu wasalaam doon wax ku ñëw rek ci lii nga doon woote boo seetee suura euh, suwaru alquran yi aaya alquran yi xool leen saar yi nga xam ne màkk lañ wàcc daanaka ay suuraat lañ yoo xam ne lu ci bari lool lay wax foo ci bari foo loo gis rek ci wéetal borom bi waaw wéetal borom dal ci li nga xamante ne mooy andaat yi mu yi nga xam ne mooy xërëmu waa Quraysh yi dal seen kaw waaw ngir mën dajji li nga xam ne moom lañ nekk ngir mën a sam li nga xam ne mooy kalimatu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci loolu lañ dëkk waaw yar yi di dal seen ginnaaw ñu leen xiif xiifloo di leen marloo di leen génneloo dëkk di leen génn ci dëkk yi yonent bi alei satu salaam bi jëmbat lool ci ñoom ba ni nga xam ne ci lay saxe ci ñoom mu door leen a mën a wax suñu boroom ne leen udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir aaya yooyu wàcc ñu man ko appliquer sinon bu fa amul woon doo jël sa bakkan ku gëmul loolu mënoo jël sa bakkan di ko jaay man nga nekk da ngay wax yee fi ne rek man nga nag fekk xare bi tàmbaliwul man ngay wane nii ne waaye waaye xare ci nooru yàlla fii wala affaire yi mais bés bu leeree ne fii moom caaxaan faaxee yi war a nag xeex war a tàmbali doo ko gis te gis nañ munaafiquuna yi ñoo def parce que ñoom loolu daa duggul mais effleuré wul effleuré kii laalul sax seen xol ngëm yàlla boobu loolu moo tax biñ ñëwee ba Uhud ba ci buntu bi xam ne gaa yee ngi fii ñu ne fii xeex du fi am parce que la li yorent ba lay sarsaan doon def ci saxaabaan yi ñoom ñii tax na lool ak siwul ci seen xol yi waaw kon nag muy li nga xam ne mooy fond mooy këruk l'islam kërug li nga xam ne mooy ak mbaax li nekk ci li nga xam ne moo ko téye te nekk keno yi en même temps nekk fondement yi mooy tawxidu rabbil alamin mooy wéetal borom bi subhaanahu parce que boo nekkee koo xam ne yow li ngay def jaamu yàlla gi nga ne jullit nga mais teewulaa yor ay ndëpp ay tuur ay kii mooy kooku xamul li muy def ba pare gars yi bëgg koo mën sax ne moom ci sëriñ yi gën a màggal alors que ci yooyu nekk parce que ñoom daa dañoo faussé départ moo tax day jàng loolu mooy li jiitu jàng li nga xam ne mooy wéetal borom bi tabaaraka boo gisee borom xam-xam yi boo gisee seen téere yi xoolal ay ay ay risaala lan la commencé borom risaala bu mu commencé mais yii la doon wax wéetal yàlla ci loolu la commencé te pourtant ci wàllu fiqh la waaye xam ne lii mooy l'essentiel bu dee amoo mais jarul ngay jàll ci fiq parce que da ngay te yaa gi ya kooku moo yées ci nit ñi parce que day jàpp moom xam na ba pare di doxe loolu bu ko defee mu sànq sànq na ba pare sànq nit ñi waaw kon mu ne ko yaa bunayya laa tushrik billah waaw bul bokkaale ak borom bi dara gis nga ci kàddu yu simple ak gone xale booy wax ak moom lu simple la yii ñoom mën nañ koo xam ne bu fi kenn wax non non non gone yi bu leen leen bàyyi leen ñu fi yàlla yi waaye ab janaaki safara man nga koy waxe xale boo xam ne quatre ans la am mais xale bi di ay film yoo xam ne ay bal la ñuy dóorante yi dessin animé ñii di mbugalante di dugalante ci safara loolu nga gis ko yow yaay ñu naan c'est le héros c'est super héros mu koy seetaan di comprendre loolu nga ne léegi moom mënula comprendre lii mais eh, loolu c'est c'est grave loolu c'est grave mooy bu ñu leen sous-estimé ñun bu dee nul lañ mais xam suñu ñulaar biis mais na buñ jël ne ñun comme que nul lañu forcément sama doom daa war a nul déedéet mu dee boole ko koo xam ne xam-xamam sell na mu xamal ko inna shirka waaw gis nga yii bu ko gone gi xale yow jeex na boo ko réussir fu mu man di nekk ci kaw suuf man faa dund yow da ngay tranquille bokkoo parents yooyu nga xam ne ñoo gën a tay fu seen doom dem ñu ne am na lu fa xew bu ñu waxalee dëgg rek buñ conscient mooy ñoom bu doon ne ils étaient conséquents envers eux-mêmes xam ne buñ leen nee seen doom a ko def du waruñoo lay waruñu koo miim waruñu koo miim di wen ku nekk xam nga ni nga yare salo yenn yu bari yi leen di waxal war ngaa xam est-ce que capable na def koola la di ko miim nag ngir sa réputation bopp loolu tekkiwul dara jariñul dara waaw yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim waaw kon nag xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu ko waxee woon Mawlaana Ibn Abbaas moom mu nekk ko le ah ne ko yow boo si est-ce que du ma la jàngal ay kat yoo xamante ni nii ah xoolal rek mooy mooy mawida gi ñu doon wax wa huwa yaiduka ah ixfad illaha yaxfadk ixfad illaha tajidhu tijaaha Allah maa ajmala lu ko gën rafet mooy lii yow moo ne si est ce que du ma la jàngal kàddu yoo xam ne nga takk leen waaw ne ko ihfadillah mooy del sóoraale yàlla ci say mbir loolu tawhid looy xamal ne in lam takun tara fa innahu yarak loolu mooy al ihsan yonentu alayhi salaatu salaam loolu la jàngal mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhu anhuma te gone la woon ah neewul loo kii non peut du xaj ci bopp bi bañ a xaj ci bopp bi waaw ihfadillah del bàyyi di wattu sa borom ci lépp looy dugg ak looy wax ak looy def ak looy xalaat xattaa boo nee sa biir mbaj moo mu ci lëndëm këris fay lamp yi gis na loolu xale boo ko xam na te loolu mooy tax yi nga koy tere mu xam ne du yow yaa ko koy tere waaye borom bi boo koy tere xattaa man di sa bàyyi manumaa def yenn parce que borom bi moo ma ko tere comme ni mu la ko tere kooku boo génnee du bàyyi nga ne karek buntu bi mu commencé décorer parce que kooku yahfadullah dex gi moom day wattu boroom boo ko faussé na man nga fay nekk di jaay le grand policier le gourdin man waaw le gendarme yor gourdin di toj seen bopp mais eh booy génn ñuy jubilé quand le chien xawma le le chat n'est pas là wala chien bi new fi gars yi di fecc waaw souris yëpp tëb ku nekk tëb ñuy zëmbal parce que yaroo leen ñi nga xam ne noonu lañ leen war a yar tawxiidu rabbil alamin que ne borom gi man li ma lay digal du damaa nekk koo xam ne ab despot bi tiir bu xawee mën a lire tuuti mën a xam dara nga wan ko ne ko mu ngi nii téere baa ngi alquran wan ko affaire yi mu leer daa war bi am accès moom tamit direct ci affaire bul fese nekk barrière boo xam ne mooy dox digganteem ak source yi déedéet yow kay danga war a nekk koy leeralal source yi bu dee am nga capacité bi boo ko amul seetal ko ku ko kon mu ne ko laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim ndax kat bokkaale dafa nekk li nga xam ne mooy tooñ tooñ gi dina màgg mooy loo waaw moo tax loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum bi mu bi alquran wàccee alladina ah amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ah ulaika lahumul amn wa muhtadun suñu borom ne ñi nga xam ne mooy ñuy gëm yàlla te dëggal ci seen ngëm ta jaxasuñu seen ngëm yàlla boobu ak li nga xamante ne nii mooy a tooñ ah mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci sécurité ci kóolute te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ gindi ah saxaaba yi radiyallahu gis affaire bi xam ne eh lii dina yéeme de gëm yàlla saa nga def genn tooñ ñu ñëw ne yonent bi alayhi ah lii dina jafe de mooy leen déedéet euh, euh, yéen da rek ñoom ñu ne tooñ ñun kan ci ñun moo dul tooñ mu ne déedéet du loolu xanaa déggu ngeen li Luqmaan wax ah inna shirka la zulmun azim bokkaale lay ñi gëm yàlla te jaxasuñu seen ngëm yàlla geeg bokkaale parce que bokkaale dugal mu yàq virus la boo ne bu duggee ci ci jëf ju baax da koy yàq waaw da koy yàq complètement lépp lay affecté organes vitaux yëpp lay lay lay lay neutraliser ci saasi waaw moo tax mooy a zulmul azim waaw jël li loo xam ne borom bi kese la yàlla nga daal di koy boole keneen wala nga jox ko keneen wala nga ne waaye yàlla baax na waaye it diw moo tax yonent bi alayhi salaam doon tere kàddu googu waaw borom bi ak diw bu doon yooyu moo tax mu ko doon tere ak law warul woon warul woon diw wala déedéet ginnaaw wooru loolu la teg baas base mooy kon ñun ku ci yaraate foofu nga war a tàmbale ci yoo xamante ne mu xam ne borom bi mooy joxe dina ko ñëw léegi di ko wax mooy ki nga xam ne moom lañu war a jaabu gis nga sa baay man mii di sa baay junuma fee du sëriñ sàngam du waliyu sàngam du yonent sàngam déedéet xam nga kan la ñuy jaam jaamu wuñ mbindeef bi allah subhaanahu wa taala moom la ñuy jaam moom moomu nag amul ndend amul luñ koy bool bokkaale amul lu niroog moom te niroo wala dara te amul mbindeef moo xamante ne nii man ngaa taxaw ba moom li mu bëgg ak li mu namm du am te li mu kese mooy am kooku nag ginnaaw loolu nga war a jël sa xol sa xel sa lépp aj ko ci moom koy topp ku ne danga koy topp ngir mu jege la moom moomale waaye pas ngir mu dëppale ci boppam ginnaaw boobu mu ne wa wassayna al insana bi walidayhi xamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn suñu boroom daal di fiy dugal loo xam ne boroom bi tabaraka wa taala loo xam ne moom la defal xéewal bu defal doomu aadama ba pare dénk ko ko mooy yoo xam ne nag farata la dénkaane du rek bon mooy conseil la ah bu ma neexee def bu ma neexee bàyyi déedéet mu ne wa wassayna al insana bi waalidayhi mu ne dénk naa nit ki maa ngi koy dénk bi waalidayhi ci ñaari waajur mooy muy def njekk jëme ci ñoom moom la doon wax wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana borom bi moo décrété dogal farataal tene ngeen bañ a jaamu kudul moom gis nga foofu it moom la tàmbalee muy muy muy borom bi bu leen jaamu bu leen woo bu leen ñaan bu leen nga xamante ne espoir ci borom bi wabil waalidayni te say ñaari waajur ihsaana borom bi moo la obligation ngay rafetal jëme ci ñoom muy mu xamal ñu li nga xam ne moom la ku mel ni yaay ji li mu daj pour yow xale bi yow nit ki nga mën a jur mu ne xamalathu ummuhu wahnan ala wahn bor yaayam da koo ëmb ci ay faiblesse coono topp coono waaw yoo xamante ne bu ci nekk day wàññi doole waaw fu fu fu fu bébé di gën a di gën avancé di croître yaay ji di gën a feebar waaw mu romb rek daanaka ñenn ñi dañuy ñëw ba daanaka taxaw sax da leen di tëb foog ñu jàppal waaw mu ne nag wa fisaaluhu fi amee ginnaaw loolu bi mu la ëmbee diis bi mu la juree mu nàmpal la xawlayni kaamile ñaari at ñu mat mu ne ko nag anishkur lii wali waalidayk ilayya al-masir mu nit ki loolu lu tax mu indi la muy ni'matul ijaad boobu ñu doon wax sax xéewalu indi la lu tax an iskur li mooy nga sant ma noo may sante mooy nga jaamu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun loolu mooy sukkur ku ci rek boo yaa ngi sant sa borom waaw an iskur mooy ngir ngeen sant ma di jaamu waaye wali waaliday ya saw ñaari waa ji wali waaliday ka ngay rafete jëme ci ñoom te nga xam ne ilayal masu yow nit say waaju ak ñëpp ci man ngeen di dellu ma laaj ngeen la ma leen dénkoon est-ce yéen a ngi ci woon mooy mu dénk suñu borom di ñu dugal fii birrul waaliday muy baax def lu baax jëme ci say waaju ni nga xam ne noonu la amee solo ak ni nga xam ne noonu la nekkee capital ngir doomu aadama bi mën a àgg ci boroomam tabaaraka wa taala moo taxoon waa ji bi mu ñëwee laaj yonent bi alayhi salaatu samay ñaari waaju kan laa ci war a gën a ci moom mu ne ko sa yaay mu waxaat ko ko ne summa man ginnaaw gi kan mu ne ko ginnaaw gi sa yaay mu ne ko waat ginnaaw gi kan mu ne ginnaaw gi sa yaay bi mu ne ko kan mu ne ko sa sa baay waaw kon loolu loolu moo tax ke ñëwoon ne ko damay ñëw jóge yaman ne yonent bi alayhi sax man dama ñëw ngir jihaad mu ne ko foo jógee mu ne ko yaman laa jóge damaa ñëw ngir xeex ci yoonu yàlla azza mu ne ko ke ñaar lañ sax kenn ki dana ko ana mu ne ko ba may gi ma ne saw ñaari waajur ñu ngi dund mu ne waaw boo fay jóge sax ñu ngi doon jooy ndax li ma leen fa bàyyi bi ñëw mu ne mu nekko ko dellu nga gërëm loo leen reetaan leen comme niñ leen mer kenn ki moom dana ko sama yaay mu ngi moo dul mu ne ko ilzam qadamayha fa innal jannata sam mu ne ko demal dellul ci moom ndax yonent bi alayhi salaam xamoon na ne kii yaayam manu ko la supporter moom mu dem bàyyi ko fi waaw jihaad ci lu général pas ci détails yi parce que am na foo xam ne day nekk farata comme bu ñu dëkk bi noonu songu dëkk bi manoo toog naan non non non moi j'ai à respecter ah non non non euh, les commandes taxaw may war a respecter sama kii non xeex na défendre mais maanaam sama yoon loolu loolu day nekk par force ci képp koo xam ne mat ngaa yor nga xeex ngir dëkk bi waaw wala boog imaam bi ne la yéen waa diw ñii jóg leen boobu day nekk farat mais en général fardu kifaaya bu ci ñenn ñi taxawee day wàcc ñenn walaw laa nafara min kulli firqatin taif waaw loolu day wane ne kon fardu kifaaya la ci lu kat moo tax alors que birrul waalidayni dafa nekk loo xam ne farata la mu ko demal ca sa yaay nga takkum ndëkku tànkam ta nga xam ne aljana yow sa aljana mu nga foofu fële mooy ci gërëm loo ko ci loo xam ne nag neex na yàlla moo tax dina ko wax ci kan mu ne wa in jahadaaka ala an tushrika ma bii ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum mu ne waaye nag bu dee nag sa parents yooyu li ma wax nga rafetal ci ñoom ñëpp lépp day jaar ci yoon ci loo xam ne ci li yàlla nam te gërëm ko ci loolu lay noonu lay doxe manu nekk contraire mu ne wa in jahadaaka bu ñullee seen dayo coono ala allah ala an tushrika bii ngir nga bokkaale ma man maa lay sa laka bi ilm ñoo xam ne amoo ci xam-xam mooy de toute façon waru la demee ma waaw fala tuti'huma bu leen topp waaw kon gis nga topp moom sama waajur man lu topp déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wax yonent bi alayhi salaatu salaam dane amul topp lu dul mooy ci loo xam ne lu dëppoog alquran ak sunna ci la ñuy toppaate bu dul loogu topp amatu fi waaw loolu la Seydina Siddiq waxoon bi muy door a nekk xalifa a ma ataatu llah wa rasulah sallallahu alayhi wa sallam topp leen ma feek maa ngi topp borom bi mooy doxe alquran ak rasula ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di topp sunna bàyyiwu ma ko bu dee ne topp ma ko fala taa'ata lii aleykum ma ne waru ci seen kaw ngeen may topp man as-Siddiq radiyallahu anhu kon la moom def loolu waaye ngir jàngale xam ne mbir mi hatta man naa as-Siddiq radiyallahu anhu mbir mi nii lay def ak ku man di doon nii la buñ lay topp kay daa fekk mu neex yàlla neex yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw mooy say waajur moom buñ la naree puus ci loo xam ne bokkaale na wala même yi ci suuf mooy bakkaar la loolu doo leen ci topp de waaw ci yi ñu waaw kay ak yoo xam ne dafa dagan kese loolu man nga leen cee topp maadaama topp ko du la yàqal loo xam ne farata la boo waroon a def par exemple yow tisbaar bi takkusaan bi léegi mu jeex da nga amoon ngànt boo tax jullee boo woon mu digal la loo xam ne leer na ne boo ci demee dagan na de mais boo koy def muy weesu kook doo ko topp déedéet doo ko topp te nag mu ne ko nag wa saaxibhuma waaye da nga ànd ñoom fit duniyaa ci àddina ju jege ji maarufan ci njekk kon gis nga loolu la wax côté boobu waajur bi nga xam ne waajur biñ naan waajuru ban lii la ci suñu borom wax mooy rafetalal jëme ci ñoom ndax ci ñoom la boroom bi jaarale sax nekk fi sax indi sax nekk fi yow waaye nag loolu lépp day tegu ci li neex buñ la naree poussé ci loo xam ne mooy yàlla la bokkaale la ak yi nga xam ne bàkkaar la bu leen doon loolu la wax waajuru ban lii la wax te xam ne yéen ñëpp ci man ngeen jëm te dinaa leen xabaare léegi mu ne waaw de mais malgré loolu même bu dee ay yéeféer lañu bu dee li ñuy def baaxul wa saahibuhumaa fi dunya ma'ruufa ànd ak ñoom ci àddina bu leen tas mais waa yow man sama yoon na ko ci ah. man sama parents yi banaa leen ay bokkaalekat lañ bon ñii dañuy fond quoi non loolu kenn du wax waaw amaana yow boobu sax nooy di ngay nooy ci ñoom mais ci ñoom mën na leen cee yee waaw léegi mu ne loolu la wax côté boobu waaye kanta waajur bi nga xam ne nag moo lay jokkaleeg sa borom lan la jox mu ne wattabi sabila man anaaba ilay kanta kooku mooy yoonu wattabi ta na nga topp waaw xam nga ñeneen defal ci yiw ñoom waaye buñ la naree ci baña fii nag mu ne wattabi na nga topp sabila yoonu man ka nga ne anaaba ilayya moom dafa jeng jëm ci man dafa dellu ci boroom ba koy àddina ak ay iblis naree dëpp nar a xëcc dana leen mukk dellu ci sama boroom mi nga xam ne wa anna ilaa rabbikal muntaha waaw ki nga xam ne ci moom lañuy ñuy dem inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxuñu ko portage ci dañoo am musiba déedéet mooy ne ñun xam nañ ne borom bi lañuy ñuy dellu moom mu dellu ci boromam jël lépp ak ko ci boromam dara du ko neex lu dul lu neex borom dara du ko naqare lu dul lu ko neex mu ne kooku nag kantaa kooku toppal yoonam woowu te mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku mooy waajur waajur wi nga xam ne mooy waajur wi nga xam ne waajur spirituel kooku moom waxu la non mooy il faut mu mat ko nag loolu mënuñu ku nekk tëb ne diw voilà ndax buñ ko waxee ku nekk mën a tëb ne kon man suma kii déedéet loolu balance bi mooy mu ànd ak sunna ak alquran ak sunna waaw te ki ko mat dëgg ki ko mat dëgg ko mënu koo génn moo tax suñu borom ne toppal yoonam waaw toppal yoonam muy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne dañ koy topp ci sëriñ wala ci cheikh en réa en réalité liy dëgg-dëgg du moom la ñuy topp yonent bi alayhi salaam ngay topp à travers waajur waaw jox ko gëddal ko màggal ko parce que moom la la sa borom moom la def mu nekk ki nga xam ne moo lay jokkale waaw ko mu ne ko yoonam ndax kooku moom li gën a màgg la lay defal parce que waajur yii nii ñoom sa yaram lañ toppatoo sa nga màgg defal la lii defal la lool nit mën na koo mel ba pare torox alors que bële nit du ko mel torox topp yoon wu baax wi yàlla kese tax nga faatu ci kooku kooku mën na torox am sauf que am na nag ko mooy waajuru tiinii bi bu ban bi mën naa nekk en même temps la même per muy même waa ki nga xam ne moom lay wax fii wattabi' sabila man anaaba ilay kooku mën naa nekk même benn personne bi muy sa ba pare nekk lool ci yow waaw nekk lool ci yow nga xam ne ñaar yëpp moom la incarné benn yoon summa ilayya marji'ukum na leen leer ne nag fi man mooy liñ doon wax sànq wa anna ila rabbika al te dëkk ca sa borom ci la terminus ba ne waaw kon nag yéen ñëpp ci man ngeen di dellu bu ngeen ñëwee fa unabbi'ukum dinaa leen xabaare bima kuntum taamalu li ngeen doon jëf ci kaw suuf dinaa leen ko xabaare pour la ngir fay leen waaw léegi mu ñëw Seydina Luqman di continuer mu ne yaa bunayya innaha in taku mithqaala habbatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samaawaati aw fi l ardi ya'ti biha allah inna allaha latifun xabir mu ngi continuer ba léegi di waar di woo di yee ki nga xam ne moo ko gën a jege muy doom waaw mu ne yaa bunayya yee yow sama si doom innaha in taku mithqaala habbatin min xardal yëgal ne gis nga bu dee dafa nekk bu dee ne ndax fii am na ñaari ñaari cekk yu ci minimum bu dee ne am na ci mu fassiruuna yi rahmatullahi alayhi ñu ne doom ji da doon laaj ne bàyyi ji ne ko waaw man bu ma defee bàkkaar foo xam ne kenn gisuma fa mais loolu yàlla dina ko xam mu tontu ko li ko yaa bu nay yow sama suma innaha yëgal ne in taku misqaala habba mooy sa bàkkaar boobu nga def bu toloon ni yor loo xam ne liñ koy mën a mesurer lu toll ni pepp min xardalin ci xardal mooy poivre poobar nga xam ne day woyof bu woowee ni woyof loolu lu mu sa jëf ji lu mu woyof woyof toll noonu fa takum fii saxra ba def yaa ngi ci benn doj ah aw fi samawaati wala fu la neex ci asamaan si aw fil ard wala fu la neex ci kaw suuf na la leer ne loolu nga def yàcc bi Allah bés penc bu jotee borom bi dina ko xëcc indi ko daal di la ci yàtt xamal ne buur yàlla latifun moo xam moo xam sew-sew yi xabiirun te moo dëñ ko loolu benn am beneen tekki boo xam ne mooy que ne innaha intaku xamal ne gis nga sa li nga xam ne yàlla subhaanahu wa moo la ko nattal te ne la doo génn àddina lu dul nga jot gis nga bu newoon in taku mis bu toloon ni mis aala xabbatin min xarda lu tol ni eh, poids ci eh, eh, poobar boobu benn doj fa takun ni muy woyof fa takun fii saxra yow nga nekk ci benn doj wala nga nekk ci asamaan ak suuf fu la ci neex sa boroom sa loolu mu bind nii daw nattu ko pour yow dina ko indi ci yow koy xam loolan doylu waaw xam loo doylu te xam loo ko ne amul lenn loo xamante ne nii lu lay dal lu dul ne daa fekk borom bi loolu la bëggoon mu dal waaw loolu la yonent bi alayhi salaam doon wax si Mawlaana Ibn Abbaas ci ndénkaane gi ñu doon si ne ko xamal dara du la moy dara du la ñàkk a dal ah gis nga nit ñëpp dajaloo woon walaw anna al al ummati tama ah xeet yëpp dajaloo woon ngir defal la xéewal xamal ne duñ la mën a defal lu dul loo xam ne borom bi ñu bindoon pour yow waaye it contraire bi bu ñu dajale woon ñoom ñëpp ngir lor xamal ne duñ la mën a lor lu dul loo xam ne borom bi loolu la bindoon ngir yow rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf xoolal gone goo xamal lii mu xam ko téyeku mais yow réussir nga même bu dee bàyyiloo fi un centime un franc kooku réussir na alors que ki bàyyil doom ay milliards te kooku moom échec na laqad xasira xusraanan mubiina kooku perte la perte ay gën a rëy xamal ko fi doylu xamal ko fi tamit kattanu ak xam-xamu borom bi tabaaraka taala amul dara luy génn ci moom waaw mooy foo man di nekk koo dëkkoon ci benn roche dafa def sa caay-caay kenn gisula ci kaw suuf xamal ne borom bi xam na la ngay def te dina la ci atte ya ci biir Allah borom bi dina ko ënd ndax moom moo xam sew-sew gone goo xamal lii mu xam ko jàpp ah kooku man ngaa man ngaa dem Sénégal to waaw mais boo ko xamalul lii ta ku ko xamalul so doom xam nga moo tax doo ko nangoo ba gannaaw mukk wala da ngay jël say garde lu baax waaw mu ne kon yaa bunayya aqimi salaa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur muy continuer am Seydina Luqman alayhi salaam mu ne ko yaa bunayya ee eh, sama doom ba léegi ci ndénkaane ah aqimi salaa julli amul xeet wu fi jaar lu dul dugul julli waaw ginnaaw shahada taami yonent bu la sa borom bu mu yónnoon ci xeet ginnaaw ba nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna nuuhan bu dee ñooñu la rasulullah julli moo ci teg mu ne kon yaa bunay ey sama su doom aqimis salaa del taxawal julli taxawal ci waxtu yi niñ koy defe xam niñ koy defee di respecté te di ko waajal wa'mur bil ma'ruf ndax loolu mooy sori mooy li lay li boroom boobu ngay wéetal xamal ne manoo am lien ak moom bu dul ci julli waaw julli mooy sa lien connexion direct bi ngay am ak sa boroom nga jàppe sa bopp nag biir julli ak biti julli ke yaa ngi ci perpétuelle ak sa boroom foo nekk mel ni yaa ngi julli wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar boo paree loolu ndax julli mooy defaraat inna salaat tanha anil fahshaa'i wal munkar ndax julli mooy li nga xam ne day tere li nga xam ne mooy njombu def yi ak yi nga xam ne mooy yu bon moo tax nit ki bu soree loolu moom bu dee jullim julli na correctement mooy moom defaru mooy moom defaru na de toute façon léegi ndax jullee defaraate mooy li gën a màgg luy defaraate te ku ko mënoo defar ak luñ la mën di wax loolu mënoo defaru c'est impossible moo tax mu ne ko aqimi salaa taxawalul julli sa lien boobu ak sa borom boo ko bàyyee rek du baax wa mur bil ma'ruf boo paree ci loolu ba julli defar sa borom defar la jaare la ko ci sa julli yoon bul yem ci sa bopp addina bi yow ki newoo fi moom ci boppam Seydina Lukman mu ngi koy moom bi bi ko borom bi joxee ne ko santal xam-xam bi dafa tàmbalee ci boppam kon yow it yow rek ne fi sama doom wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar del digle njekk lu baax wanha te del tere 'anil li nga xam ne baaxul lu bon waaye nag kuy digle lu baax di tere lu bon nga foog ne gars yi dinañ la bàyyi nga mukk parce que dañuy gis ne seeni intérêt ngay menace muy iblis al abalisa ak seen tilmise seen talamise yi seen seen taalibe wala rek ki nga xam ne sax jullit la waaye eh, dafa nekk koo xam ne sàggan na sàggan goo xam ni yu bari ay day laisser aller kooku day jàpp ne non ndax bakkanam a ko noonu parce que day gis ne kii menace ñu fexe nag di la fexeel di dal sa kaw di la représailles ak di la tuumaal ko ngir décrédibiliser la ba dootoo am benn crédibilité ci nit ñi dootuñ la dégg moo tax mu ne ko nag boo defee lool nag wasbir ala ma asaabat na nga muñ nag ci li lay dal bu boobaa parce que kenn masula woote yoonu yàlla wi digle lu baax tere bon te dara fekk ko ci masula ashaddu nnaasi balaa al anbiya summal amsal fal amsal yonent bi alayhi salaatu salaam nee ñi gën tar nattu mooy yonent yi alayhi salaatu salaam ndax ñoo gën nit na too di kerkeraanu law yi kon topp ku gën a ku leen gën a niru topp ku leen gën a niru mu ne nag booy wootee di jëme ci lu baax te tere lu bon wasbir na nga muñ ala ma asab xale bi foog nga xamal ko ne addina bi du luy ko neex kese fi am wala li mu bëgg kese foog mu xam ne dina am yoo xam ne ay lor yu ñuy jëlee ci ñoo xam ne ñoo bokk classe d'âge wala ñu ko gën a suuf ak ñi ko gën a mag mais boo nga xamal ko ne en fait yàlla nii la mi nga mi nga mi nga war a jaamu di ko jaamu moom moo ko bëggee kon nag loolu defu ko lu dul li yëpp lu wax ngir mu testé la saytu la daal di lay examiner xool comme li mu wax ayyukum ahsanu amala li yabluwakum ayyukum amala ngir xool est-ce que di nga tombe ci piège bi ñu la teg mooy nattu yi wala boobu di nga dëgër muñ ko ngir sa borom wasbir ala ma asaabak inna dhalika ndax gis nga lii laay loolu la ah min azmil umur bokk na ci mbir yi dina dog waaw kon al amru bil maaruf ginnaaw julli al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci hadiis Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu anhuma mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad ak al imaam at-Tirmidi rahmatullahi alayhi mu ne qaala rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na la ta'murunna bil ma'ruuf wa la tanhawunna anil munkar aw la yuushikanna allahu an yab'atha alaykum azaaban min indihi summa tad'uunahu falaa yustajaabu lakum Seydina Xudayfa nee na yonent bi alayhi salaam nee na la ta'murunna bil ma'ruf wat naa ne di ngeen njekk wala tanhunna tanhawunna anil munkar te di ngeen tere nit ñi loo xam ne mooy lu dul safaan bi lu baaxut aw wala la yuusika te léegi rek borom bi yebal ci seen kaw yéen aleykum azaban bugal moo xam min indi yi ci bopp ci borom bi lay tukkee gis nga mu leen di du ngeen ci man dara après nag lan mooy xew fakka doxow nag ngeen di tàllal seen loxo dem leen ba ca kaaba gi ngeen tàllal seen loxo ñaan leen def leen ay xat mu yu leen neex wàcce leen ay kaamil fu leen kii yi ma ne fekk ngeen bañ a def lii yonent bare sax de toute façon mooy seen ñaan yooyu borom yonent bare sax sax moo ko wax fakka ñaan borom bi di falaa yustajaabu lakum kenn bu leen nangu kenn bu leen faale borom bi da leen dul faale moo tax ay nekk fi vie publique vie privée loolu waxi caaxaan déedéet société bi nga ne addina bii ñu ne ak gàll la yonent ma saa sam doon misaale mbir mi gàll goo gëlee gaa yi nekk ci suuf war a bu ñu wutee ndox yéeg ci kaw après ñu jekki ne mais yéen te ñoo toog fii ci suuf bënn gaal gi ci suuf di ndox fii bañ di mu ne bés buñ bàyyee gaa yi bënn gaal ñoom ñëpp ay loolu nag gaal boobu mooy suuf sii manuñoo fi nekk nit ñi di fi xewal yoo xam na yu bon yu neexul borom bi ñu ne la noppil amoo droit de wax on clôt ton bec déedéet sëriñ bi te yamal ci der bi déedéet loolu ku yeewu sax waroo ko nangu ndax même wa caaxaan ñu ngi dox ngir seen caaxaan jëm kanam lan ngay wax ki nga xam ne nag moom moo yor li nga xam ne moo tax borom bi bind nit ñi te mooy dëgg gi ñu ne la toogal fee nelawil ñun ñuy doxal déedéet yow da ngaa war a doxal wan ndax bu ñu ko deful lii moo ñuy gete waaw lii moo ñuy amul benn benn benn solution amu ci di ngeen digle lu baax di tere lu bon wala lii xaw de est ce que ñun newuñu ci nañu waxal dëgg rek. wallahi ñu ngi ci mu ne walaa heure bee ngi jege mu ne kon walaa tusair xaddaka linnaas walaa tamshi fi l ardi marah inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxur mu ne walaa tusair xaddaka linnaas bul jël sa lex di ko di di ko wëlbati boo dajeeg nit ñi wala ñuy wax ak yow ndax rëy waaw sa lex nga koy bu nay wax ak yow ngay wane ne yow bon ndax sëg rëy quoi bëggoo dégg dëgg nit sax bu ñëwee di wax ak yow nga ko wane bokkuñ classe quoi di xaw a xool ngir bañ koo dégg bu ne déedéet ndax xeebaat koo gis jàpp ne yow yaa ko gën jàpp sa dund sa sa or ñi ci des nga jàpp ne wëñ gu xamaat nga weñ gu xamaat déedéet wala tusaawir xaddaka linnaas wala tamshi fil ardi maraha waaye bul dox ci kaw suuf si di jubilo jubilo yu rëy kontaan yu rëy nga xam ne teguwul ci dëgg waaw di rëy rëy di wane jubilation boo xam ne jaru ko kontaan goo xam ne lépp mooy yéemu ci sa bopp bul yéemu ci sa bopp parce que doo dara loo am ci lu baax dangaa war a gis ne borom bee feeñal ci yow waaw booy kontaan kontaanal ci loolu waaye bul kontaan parce que man maay diw je le mérite mérité woo dara personne ne mérite rien c'est Dieu qui donne wa taala inna allaha laa yuhibbu mu ne ko nag xamal ne bu sama gis nga borom bi bëggul kulla muxtaalin faxuur képp koo xamante ne daa bëgg di rëy rëyu ci ak wane woom foo ko gis muy wanne ah waxuñu sol lu rafet déedéet moo tax sax mu ne woon yonente bi di sol lu rafet di sam sol kii mu ne ko déedéet loolu waaw yow li ngay wax du rëy mooy dee leen sol lu correct te rafet ngir borom bi sante ko sa borom sol leen di rafet parce ko waaw ni'mal maalu saalih li rajuli saalih loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Amr ibn al-Aas radiyallahu anhu ne ko ni'mal askay al maalu saalih alal ju rafet te baax te sell li rajuli saalih ngir góor gu rafet goo xam ne bu baax la kon loolu la inna allah borom lim bañ la muxtaal moo xam ne day puuk day day rëy rëylu faxuur ba pare di puukarewu kon moom mooy diw voilà fu dem sax gars yi xaw koo bañ a nuyu sax wala moom ñu nuyoo ko ne ne mu jàpp ne lu tax ñu nuyoo ko nii te waroon nañ koo jox gëddëm bu dee conférence tudduñu ko fa dootu fa dem waaw loolu nag borom bi bëggul lool mooy soit modeste waaw nekkal koo xam ne da ngay wàcc sa bopp ndax borom bi ku wàcce boppam mu yëkkati man tawaadaa lillah wàcce sa bopp ngir yàlla pas ngir nit ñi ba tamit bul dox dox mu taw maa it waa joo xam ne euh, bëgg rek ñu gis ne waa ji day julli guddi wala boom jaamukatu yàlla lu day saan muy dox doxu deedeeru yooyu déedéet yooyu tamit baaxul waaw déedéet moo tax mu ne ko waqsud fii fi fii mashi waaw sa dox doxal dox koo xam ne du dal la du jub doxal normal correctement ni la yàlla bind nga war a dox doxe ko waxdud min sawtik da sa baat dee bul nekk foo nekk di yuuxu <gasps> déet di yuuxu nit ñi comme na gars yi defoon taxaw yaa Muhammad uxruj alayna kaw kaw yi biñ ñëwee suñu borom ne ci suuratul xujuraat inna alladina yunaadunaka min waraa'il xujuraat aktharuhum laa ya'qiluun waaw mooy mooy yooyu la lay tere waxdud min sawti del wàcce sa baat del wàcce sa kàddu waaw doo nekk foo nekk di yuuxu ci loo xam ne amul njariñ moo tax koo gis mu nekk ci mbedd mi gis benn waay bu mu xam fële naa ko xamal ne waa ji des dese na quoi loolu kenn du ko def nga fi rëccal xolu jàmbur ci rien parce que rek waa jëli ne eh, yooyu gaa yi noonu lañ def taxaw fële ci di jël nu wéeru yonent bi alayhi salaatu salaam an ko yaa ci kaw kaw yi he yow Muhammad xoolal premièrement loolu day wane kaw kaw parce que saxaaba yi doonu ñoon yone yonent bi alayhi salaatu salaam yaa Muhammad déedéet sàllawlu fet yahud ba ko defoon saxaaba bi def koo ubbi kay tël way mu ne ko way lan la mu ne ko déggoo lim la woo lim da ko àjji kooku imaginer saxaaba yi kon bu ñëwoon ñun fii nekk suñu fii mais ñaata borom kaala lañ war a ubbi kon yow bi ne yaa Muhammad la wax mu mu saxaaba bi ubbi ko rëf bay na ci wàllu sànq naan ko mais lan la mën a déggoo li mu wax waaye mu naan yaa Muhammad nii quoi dina sàllaw lu jox la sa gëdd gi voilà yooyu la ñuy tere. uxruj ilayna génnal ñëw ci ñu suñu borom ne gis nga ñi lay woo di la jël mbooyu nekk ci gannaaw sa néegi sa néegu soxna yi la ñu ñoo ci ëpp ci ñoom bu parce que kuy xalaat boo doxale na moo tax mu ne ko waxdun min sawti waaw da ngay wax lu teey loolu nag wuutewu li nga xam ne comme les hadith yi di wax ne yonent bi alayhi salaam bu day mel ni koo xam ne mundiru jay koo xam ne day xutbu di encouragé ay ay ay ay armes yoo xam ne dañuy waaja ngir dem ci toolu xare loolu dafa am objectif ak li mu waxoon Seyna amu Talha mu yuuxu ci kaw wax nit ñi yëgle wax boo xam ne parce que foog wax ngir nit ñi dégg mooy façon yi ñu lay wax mooy ñi nga xam ne di yuuxu ci loo xam ne amul benn njariñ waaw yaa Muhammad uxruj ilayna xam nga loolu amul njariñ loolu amul njariñ ana teggin waaye c'était normal parce que ci kaw gi lañ jóge gisaguñ woon ki nga xam ne moom mooy defaraate dañ doon door ak si mel noonu moo tax defar na leen mu ne inna ankaral aswaat yi xamal ne li gën a ñaaw te gën a naqari ci baat yi la sawtul xamiir mooy euh, baatu mbaam yi xam naa kon ñu yem noonu incha allah ndax ndogu jot na euh, wala ma ñenn ñi daal di rentré xam naa kon ñu yem noonu yal na borom bi daal di nangul ñëpp te ñu euh, tënku ci li nga xam ne mooy njàngale alquran